bis-saabi'i wa salaasiin baabul infaaqi mimmaa yuhibbu wa minal jayyid kon walillahi alhamdu wal minna ginnaaw bi ñu sante suñu boroom tabaraka wa taala di julli ci ndawam bi mu ñu yónnee alayhi salatu wassalaam sayidina ahmad sayidina muhammad ibni abdillah alayhi afdalu lsalati salaam eh, ñu ñëw ci bunt bu bees ci tool ñu ñu selliñ wala garab gu bees radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañu garab numéro trente-six fanweer ak juróom benn jeexale woon ko xadiis bi ñu mujje woon a gis mu doon xadisu saydina abu hurayra radiyallahu anhu de xadis numéro deux cent quatre-vingt-seize im ne wa anhu an annabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala alyadu al-ulya xayrun min alyadi as-sufla banim jeexe walillahi alhamdu walminna tey nag ñu war a dugg kon ci buntu bu bees di chapitre bu bees waaye di garab gu bees ci tool bi muy ci garab yi numéro trente-sept fanweer ak juróom-ñaar mu ne baabu buntu al infaaqi di dépenser mimma yuhibbu ci li nga xam ne nag nit ko moom la bëgg wominal minal jayyidi ak la nga xam ne daa baax am qualité bu baax baax alhamdulillah ndax buntu bu ñu bi ñu génn da doon soññe tey wax dépenser ci njaboot gi ni mu fa borom bi tabaaraka wa taala ak ngëneel yi ci nekk ni mu rawe lépp loo dépassé feneen fii nag mu lay leeral ne nag dépasse googu nag <laughs> bul tëb rek nag ne yow da ngay dépassé waaw dégg ko léegi nag ah ba nga ñëwee di dépassé au lieu nga surtout rawatina bi nga xamante ne nii moom la moom la jeexale ak bi ko jiitu woon deux cent quatre-vingt-quinze ak deux cent quatre-vingt-seize waaw ma min yawmin yusbihu al-abdu fiihi illaa malakaani yanzilaani yaquulu ahaduhumaa allahumma a'ti munfiqan xalafa wa yaquulu al-aaxar allahumma a'ti mumsikan talafa waaw gisoon nañ ko Seydina Abu Hurayra mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na amul benn bés boo xam ne dinañu xëy lu dul jaam di dina ci xëy lu dul ne am na ñaari malaaka gisoon nañ riwaaya Abu Darda hadith sayna Abu Darda ci benn ci wàll benn kenn nekk benn wàllu àddina bi keneen ki nekk beneen côté bi beneen weneen wàll bi kenn ki di ñaanal kiy joxe ne allahumma ya sa borom aati yal na nga jox munfiqan xalafa kiy dépensé yal na nga ko wutul lu gën la mu joxe moo xam gin koo barkeelal mbiram te may ko ay tiyaaba gin ko may sa ngërëm keneen ki nag di di di ñaan yàlla ka nga xam ne dafa téye ndax nay te du def la farata ga nekk ci moom ci wàllu dépense mu ne allahumma borom bi aati yal na nga jox wecceel mumsikan kay téye talafan nga daal di ne fuuf alalam ja dindi barke ba wala moom ci boppam nga xasaf ko waaw bul dégg lii nag ne ah kon nag naa saraxe ah kon saraxe yé kon yéeme na kon màgg na kon xaaral <laughs> waaw ak ba nga ñëwee. ba faj say aajo ak ña nga yoral ña nga xam ne seen seenu dund ci yow la war ba pare nag nga war a joxe ne ndax dégg naa yonent bi alayhi salaam ne al yadul ulya xayrun min loxo bi nga xamante ne nii moo féete kaw de moo gën loxo bi féete suuf waaw léegi nag ma ne kay wa xayru sadaqati ma kaana an dhahri ghinan <laughs> ay bi gën sarax booy def mooy boo xamante ne nii mooy bi nga li des ci yow yasalunaka madha yunfiquna qulil af waaw laaj nan laa ne lan la ñuy dépenser moom la aay bi di leeral foofu waxal al mooy li des ginnaaw bi say soxla yu man da ñàkk say aajo yu man da ñàkk ak ñi ngay dundal nga ne nag naa joxe imaam nag di ñu leeral ne la joxeel waaye nag kaay ñu kaay ma wax la nag ma ëndil la bunt boo xam ne day leeral ne nag boo ñëwee bay joxe nag ak li nga dégg ci mbaaxu dépensé yëpp jël sa alal di ko def ci kanu yu baax yi na fekk la ngay joxe nag mu nekk loo xamante ne nii yow mi koy joxe fekk na nga bëgg ko te mu nekk loo xam ne am na qualité bu baax loolu mooy la bul jël loo xamante ne yow am wàccoo lu ko gënal nga koy joxe ku la ko joxoon nga bañ waaw. bu dee ci wàllu yére yére yi nga xam ne yow xame miine nañ la ko te amati nga kersa nee nga rus nga nag di génnateeg moom nga yor yére yu bare sa baye bi yëpp wala sa armoire bi yëpp sa bataan bi yëpp ay yére la waaw nga tànn ci ya nga xamante ne mille neuf cent la kenn mënatu la fexe ba nga sol ba ndax jàpp nga ne ah loolu nag moom amati na rus naa nag di génnateeg moom ñu ne nañ leen sara nañ leen joxe am nañu soxla yére nga jël ci yooyu jox leen nga xam ne yow ci sa bopp euh, seexlu nga koo solati nga jël ci yooyu joxe ñu ne la déedéet boobu moom taxul ñuy wax waaw <laughs> waaw wow boobu taxul nag ñuy wax jàpp ko nag ci loolu ci wàll lekk gi taalibe bi ñëw heure añ jot ta xam na ko moo tax mu ñëw yor potam ne laara bi laa naan nga ne ko demal dañuy añ ah. ndax xamul woon ne da ngeen di añ xanaa du looloo tax mu ñëw heure bi ngeen di añ mu toog fële ca buntu ba neewu ngeen ko sax kaay sukk lekk waaw wala raxasul ñëw lekk wala ngeen tibbal ko ci lu baax li ngeen di lekk wala saa bu ngeen di yekk ngeen bàyyi loo xam ne xam ngeen ne dafay ñëw bés bu nekk waaye ngeen na ko tout le loolu mu dem toog di xaar mu toog di nekk ngeen lekk nag ba suur jël maccaat mi maccaat yàbbi ah daqaar yu sàpp yi bopp jën yi nga xam ne daal di ngeen koy ubbi fu ne ngeen tas ko génne la fa ne maccaat ko ngeen jaxase lépp ak yaxu euh, pël yi ngeen ngeen doon lekk ci jën yu baax yeeg yabooy bi ne ko taalibe ba nga ak ci ñëwal moo di pot bi ngeen jël lépp jox ko ci xooñu yàqu yi wal iyaazu billah kooku xam nga ne loolu taxul ñuy wax sarax booboo tax ñuy wax dépenser booboo tax wax def ci yoonu yàlla booboo tax ñuy wax déedéet looloo tax al imam lii ngir wane nag buñ ne nañu dépenser ndax bakkanu nit dafa bëgg alal waaw waaw te bu amee day nay ci li mu am inna al insana xuliqa halu'a ida massahu ash-sharru jazu'a wa ida massahu al-xayru manu'a waaw doomu aadama bi en général borom bi da koo bind mu yambare nekk koo xamante ne nii ku gaaw a jàmbat la gaaw a gaaw a blessé bàyyi loxoom waaw am jikko yoo xam ne nag baaxul idaa massawul sharru bu ko lu naqari dalee lu yées wala lu naqari jazua muy protester ko xunna ko kaas rek ñépp a koy yëg non temps yi sama affaire yi doxul non temps yi moom dëkk bi non temps yi moom war ngeen a def ci naan yu temps moom affaire bi waaye way daa mastawul xayru bu ay affaire am doxee tey gaayam mii nga xam ne place bii mu doon wax nañ ko ci ñaanal ndax dara doxul waaye ba mu doxee manuwaa muy xañ alal ja nekk xañaakoonu xéewal yi ko borom bi defal ku ñëw mu lay gëmloo ne aw ma dara non c'est que yi bor yi waaw rakibat nit duyun c'est que bor yee ma war mooma mooma war comme niñ gisa woon malaaka may suñu yónni woon te ñetti ñetti mbokk yoo yële waaw defal kii ay jur yu bari ñaanal ko mu am ko waaw kee moom ay mbiram di dox lan <laughs> lañ mujje <laughs> ñeneen ñaare boo ñëwee waaye woon ñëwee leen ñëwaat fa di leen laaj ñi dumbal leen ne leen ibnu sabil la dafa nekk ci voyage amatul dara ginnaaw yàlla yow la yaakaar gi dimbalu ko waaye yàlla wax ñeent ñaaru njëkk ña rak ku nekk na nga rakki bat nit duyul waaw eh, bor ma war de mbir yi tar fi man de lay di ñëw ndax lan nit a mel noonu bu dee intégrul fitra bi ko yàlla defaloon dañu ci moom walla l'islam yaru waaw kon nag al imam indi bunt bii ngir leeral nag ana ci lan lañuy ñuy dépenser mooy li mimma yuhib ci li nga xam ne dañ koo nit kay dépenser da koo bëgg mu jël loo xam ne ku ko mayoon mu bañ wala bu la bañ da koy jël buy jàdd di ko sànni ci poubelle bi ba pare ne waa ji daf maa walla wala bu xamee ne waa ji mu ne ah waaye kii kay xaw daa may yaa waay xoolal lii may jox ah waaw léegi nag yow lool bëggaloo ko sa bopp waaye nag nga bëggal ko keneen loolu la imaam nag di leeral nii kon baabu buntu al infaq dépensé mimma yuhibbu ci li nga xam ne moom la nit ki bëgg wa minal di ak li nga xam ne lu baax la lu bonne qualité la mu tàmbalee comme li mu waxoon ne buntu yi da leen di ubbee lenn ci ayatul alquran al aziz al karimat ayat karimat ak li nga xamante ne mooy alquran après dooru dugg ci hadis mu ne qaala allahu taala lan tanaalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuun waaw moo indi aaya mooy aaya euh, suuratu Ali Imran aaya 92 mu ne suñu borom bi nga xam ne moo kawete yéegul nee na lan tanaalul du ngeen jote mukk yéen jaam yi albir ak mbaax waaw la vertu ak mbaax du ngeen ko jote mukk dëgg dëgg jote hatta lu dul tunfiqu ngeen di dépenser mimma tuhibbun kala nga xam ne da ngeen koo bëgg ci ngeen di tëbb di di dépenser bu dee alal la la borom bi may ay euro la nga bëgg ci euro ngay joxe bu dee ay yére comme ni wax lay bu dee ak lekk naka noonu ay dàll naka noonu lépp rek jàppal waaw waaw yow sa kër boo ñëwee de toute façon beneen ceeb bu dul parfumé nga ne lii ceebu fas la du ma ko lekk nga ñëw nag di saraxe génneel muddum koor génneel ki nga xam ne mooy euh, euh, zakatul fitri nga ne man xaaral ma seeti ceeb boobu nga xam ne ceebu fas nga ko tudd teg fexe ba dugg sa gémmiñ gi suñu borom ne déet lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun waaw doo joxe beneen ceeb bi ñu ne la ah yow nag sa zakatul fitri baaxul déet la waaye nag ah xamal ne jote woo seen ñu nit ñi baax nag ndax dépensé woo mimma tuhibbu ci li nga xam ne loolu nga bëgg bañ nga ba danga koo jombale sa ciir waaw waaye nag comme que joxe nga li nga xam ne waa dëkk bi moom la ñuy dundee waaye yow jàppoon nga ne waaye classe ñi koy lekk woon ay ay ay ay ay sans classe lañ ñooñu moo man façon ceeb boobu ah léegi ba ñuy joxe zakatul fitri yow nga jënd boobu nag kenn du la ne amoo fitri baaxut waaye nag lan tanaalul birra xam nga ne yow jote woon baax du dina dina ndax lan ndax suñu borom lii mu wax ne lan tanaalul birra hatta tunfiqu fekk dépensé wu ngeen mimma tuhibbuun la nga xam ne da ngeen koo sopp waaw loolu la al imaam indi kon lii mooy dëgëral li nga xam ne bi euh, euh, istishraaq buntu bi nga xam ne noonu la ko tudde ñii baabul infaaq mimma yuhibbu wa min al jayyid waaw boroom nag foofu la ci al te mais aaya bi dafa wa maa tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi aliim te lépp lu ngeen dépensé lu mu néew néew borom bi xeebul dara fa inna allaha dëgg-dëgg yàlla bihi alim ku ko xamaa kon la ku ko xam la enregistré na ko bul jàpp ne li ngay def borom bi eh, tuuti na ba moom faalewu ko du ko léedéet loo def rek fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara waaw ku jëf lu néew lu néew la gën a suufe gën a tuuti peppu atum sax ah ab poobar lu ko gën a xar dal fële fii zarra atum bu ñu xar xar xar xaraate ba mënatuñ koo xar lu toll noonu ci lu baax di nga ko gis ku def loolu ci toll noonu safaan di nga ko gis. kon nag lu tanaalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun mu teg jamono wa qaala ta'ala lii wax ba léegi ci suñu garab gi bu ne borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul ba léegi nee na aay biñ jóge dinañ ci ñëw nañ bàyyi noonu. mu ne yaa ayyuha alladina aamanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun al imam suratul baqara aaya bi bi mu njëkkandeeg bii kese la indi ci bunt bi ci ci njaal biir bi <coughs> moom la ubbee bunt bi mu ne borom bi kawe te yéegul nee na ah yaa ayyuhal ladina amanu eh, yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal anfiqu dépenser leen jël leen seen alal yi di ko def ci kanu yu baax yi ci yoon yu baax yi waaye lan ngeen di dépenser min tayyibaat yi te ngeen di tibbe loolu ca la nga xam ne moo teey waaw la baax te teey maa kasabtum ca la nga xam ne moom ngeen fag moo xam commerce ngay def moo xam entreprise nga yor moo xam yow salarié nga boo xamante ne la nga ñàkk ba am ko wala mbay ngay def waaw wala ay ay ay da ngay da defar ay ordinateur wala da ngay réparer ordinateur loolee nga xam ne moom nga ñàkk ba am wala ab alab alab alab mbokkam lamu damay damay napp di dem ca Pointe Sangomar waaw di nappi yor samay filaa tourner di tourner loolu nga xam ne moom nga moom ngeen faggu la tey ja la ngeen faggu waaw min tayyibati ma kasabtum ca la tey la ngeen faggu loolu mafhum bi mooy lan kon am na ñoo xam ne ñu ngi fàggu loo xam ne teeyut moo tax borom bi de waaw liñ naan li am solo mooy noo amee beneen baax na wala moo yow li am solo mooy fa nga koy dugal après na nekk lu baax loolu du dëgg waaw waaw la ngay faggu daa war a teey fa nga koy dugal daa war a teey waaw wa min ayna tasaba wa ayna anfaqa question yi nga xam ne ku faatu yonent way saa saam nee na bala boo boo dekkee bala ngaa teg pas beneen sa beneen jéego di tegu malaaka yi dinañ la laaj ñeent yooyu bokk na ci sa alal ji ana fan nga ko jële woon benn ngo kon kooku dina la noo ko am baax na ah waaye ki naan la waaye fa koy dugal solo ak fan nga koy dugal kon ñaar yépp lañ laaj fan nga ko dugaloon foo ko dépensé woon foo ko dépensé woon kon min tayyibati ma kasabtum dépensé leen ci tee yi nga xam ne moom ngeen fàggu wa mimma akhrajna lakum min al-ard waaw ak li nga xamante ne nii moom lañ leen di ci li nga xam ne xéewal wërsëg gi nga xam ne moom laa leen génneel ci suuf si man seen borom moo xam ay jamaa nga jamanteer nga waaw pétrolier nga wala yow sa suuf daa bari ay trésor wala am mbay la wala yi nga xamante ne ay maadin ñoomin jamaa or bokk ci tëg yooyu ngay am mu ne loolu na ngeen ciy dépensé wa mimma axwa wa mimma axrajna lakum min al-ard waaw léegi nag mu ne gis nañ min tayyibaati kon ci yu teey waaye borom bi nag gina leeral mil bi ne wala tayammamu te bu leen jublu alxabiisa li nga xamante nii mooy li gën a manque de valeur <laughs> waaw jël loo xamante ne c'est une vile chose <laughs> waaw loo xam ne amul benn solo soxla woo ko alxabiis ak oh, baaxut minhu ca loolee nag tunfiquna ngeen jublu nag ci loolu buñ leen nee dépensé leen ngeen door jël ci loolu di dépensé te yow jombale nga war ko dew di ko utiliser wala di ko dugal sa biir wala di ko di ko jëfandikoo moom lañ la doon wax sànq ci misaal yi ñu la jox ci eh, ci waa ji ne moom yeneen ceeb yi du ko mas a lekk mukk léegi nag jublu la nga xam ne nee na amul qualité tamit boo baaxul ci euh, santé ah waaw léegi noonu mu jël ci loolu ne moom ci loolu lay joxe quoi suñu waroon ne dit wala tayammamul xabiis te bu leen jublu yam ma ma may ay ay ay qasad waaw waaw waaw wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun waaw imaam fii la ci yam waaye aay bi daa dem ba ci walastum bi akhiri illa an tu'midu fi waaw te yu loolee lu lu lu bon loolee ngeen jël ci ngeen di saraxe ci li ngeen am jël la jëkk ba yées walla doo jël zakat ñu kaay leen ay wa zakat bu xar yi nga ñëw waa ji bi ñëw kii dajale zakat yi ñëw nga koy seet nga ñëw ci xar yi nga seet loo xam ne am ray mu dee rayul mu dee boo xam ne dafa loo feebar ba manu taxaw nga def ci lool ngay jox joxe déedéet comme li nga xam ne moo ne du ñëw imposer ni ñu gën a baax lay jël comme ni yonent lay saa saa waxoon sëy naa wattaqi karaa'ima amwaalihim te na nga moytu la dina tedd ko seen alal ya boo demee jël zakat ci ñoom waaye looy jël comme que foofu yonent way saasaam nee na ko moytu la gën a tedd ko seen alal ya te fii suñu borom nee na walaa tayammamul xabiisa minhu tunfiquun wa lastum bi aaxidihi illaa an tughmidu fiihi te bu leen jublu nag ah li yées la gën a manque de qualité ngeen xam ne yéen ci seen bopp bu ngeen fañoon bu ngeen ko am waaye daa bokk ci seen alal ngeen jël ci loolee di ci def avancé te nekku woon ngeen bu ngeen newoon place su koy jël nekku ngeen woon ku koy jël loolu ne bu ngi mënoon a ñàkk ba ngeen jël da ko tellement daa ñaaw ci yéen da di gëmm ndax seexlu ko seexlu ko te kooku xam nga ne buy tourné waaye ko jox newatu fi mu dugal ko ci ci santaara bi mooy ci poubelle bi mu ne loolu bu leen ko jël di ko joxe kon nag yeneen traçage wax te Seydina Mu'adh Alxuraan wax ni kon lu ñuy joxe. mooy booy joxe zakat ak yooyu booy ci jëlal fil digg doomu o minimum au minimum joxe lool ku ñëw nag ne man la gën a baax laay joxe lool mooy côté kiy joxe mais yow mii jël doo ñëw di di dajale ci collecté ci impôts ak zakat ne li gën a baax ngay jël déedéet waaye kay joxe bu dee moom moo ne man kat lii wa ma doy man damaa gërëm di jël ci gën a baax yi ci sama alal ëpp kay koo kële ndax. day wéyal aaya bi yée biñ gisoon sànq yé lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun du ngeen jote dëgg ngeen di dépenser kala nga xam ne moom ngeen gën a bëgg moom ngeen bëgg alhamdulillah kon ñaari laa yi yëpp dañuy leeral li al tudde buntu bi dépenser waaw waaye mimma tuhib mimma yuhib wa minal jayyid ci lu baax yi mooy contraire lu alxabiis waaw yow da ngaa da ngay da gis ay nit bëgg leen dimbali ay ay ay dàll bul jël sa dàll yi nga xamante ne fu nekk kaj ji nga leen fa nor nañ fu nekk uude yi daanaka uude bu nekk dem na fa mu teppi fu nekk dem fu nekk teppeeku mu defaraat ba léegi baaxatu nga jël yooyu jox leen ta yeneen yoo xam ne man nga leen koo jox saway dit way <laughs> nga xam ne buy taw muy seen waaw tànk yi tooy di buuj <laughs> nga ñëw jox ko ko quoi non jëlal quoi yii nii war na baax quoi alors que yow dootoo ko waaye yow ay jamono ji doonoo koon sol bëggatoo kon nag looloon nañ ci bàyyi xel kon noonu la al imaamu rahimahullahu taala tudde bunt bi léegi xam naa euh, loolu aaya suratul baqara la aaya deux cent soixante Euh, sept euh, léegi euh, ñaari aay yi la indi ngir feddalee ko leeralee ko li nga xam ne moom lu tudde bunt bi bunt bi nag benn xadiis keese la ci mais xadiis bi dafa gudd moo tax xam naa dañuy bàyyi bii di ñëw xadiis bu gudd la boo xam ne mooy mooy li ma bëggoon a sànk nañ bàyyi mooy xadiis aay bi njëkk gis lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma aay boobu noonu bi mu wàccee hadis bii nga xam ne moom la imaam di indi muy benn hadis yu indi ci buntu bii di leeral ba hadis ba aaya moom wàccee naka la saxaaba yi kenn ci ñoom daal di woon doxale ci laaya boobu di feddali di wane di leeral di appliquer tatbiq di wëyal di dëggal li nga xam ne moom la suñu boroom ñoom ñu doxal ko wax ne bu ngeen dépenser leen dépenser bu ngeen jote ak mbaax lu ngeen dépenser ci la ngeen gën a bëgg am saxaaba boo xam ne moom la gën a alalam ba mu déggee aaya bi mu wàcc lu ñëw yonent ci yonent moom laa def ci yoonu yàlla loolu mooy xadiis bi ñëw te moom kefe ci indi ci bi moom la ñuy gis inshaa allahu taala ci jotaay bii di a'lam